yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah gisoon nañu ñu ngi woon ci xadiisu suñu yaay Aïshata radiyallahu taala anha wa ardaaha ñu ngi tolloon gisoon nañu ci jataay bi weesu dem gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu salaam ak seydna abu bakrin radiyallahu anhu jóge woon kër seydna abu bakrin ci guddi gi doon dem xaaru xaarun fi jabali sawrin benn grotte bu nekk ci montagne sawr euh, gisoon nañ li nga xam ne moo xewoon ci yoon bi ci xadiisu Seydina Umar ibn al-Khattab yoo yële nga xam ne ay mursal lañu waaye lu toll ci ñetti mursal yoo xam ne Ibn Abi Mulayka waaye naka noonu Muhammad ibn Sirin ak bi ñu gisoon ci imaam al Basri muy yooyu yëpp nga xam ne dañuy dëgëralante wax ñu yoon bi lan moo fa xewoon diggante kër Seydina Abu Bakrin ak xaaru Sawr ah gisoon nañu mission yi nga xam ne waa kër Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala wa ardaahum doon taxawe ci lañu yemoon gisoon nañu doomam ji nga xam ne moom la joxoon ndigal muy abdallah ibn abi bakrin siddiiq radiyallahu taala wa ardaahuma moom gisoon nañ mission wam lan la doon dox moom moom comme ni ko suñu yaay aïshata radiallahu taala anha wa ardaha waxee ci xadiis bi nga xam ne moom la imaam al buxaari raximahullah daal di solo naka noonu imaam muhammad ibn isxaaq raximahullahu taala daal dina koy solo moom it suñu yaay aïsha radiallahu taala anha mu nañu woon abdallah ibn abi bakrin moom mooy ki nga xamante ne nii moo doon fanaan ak ñoom te moom jeune la woon bu gaawa a comprendre wax te muusoon bu fanaan ak ñoom ci biir grotte bi ba njël balaa fajara xar mu daldi dem dellu biir Quraysh bu delloo nag bëccëg gi du dara du dara du waa Quraysh lu waa Quraysh di waxtaane seen biir di ko tegal plan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi lu dul ne bu ñëwee dina ko wax moom wax leen compte rendu jour bi yépp bu guddee buy ñëw di fanaanaat ak ñoom eh, léegi nag ñu waroon a gis mission wu keneen comme ni ñu ko waxe woon kër Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu kër la goo xam ne yàlla da ko tàggat ngir liggéeyal alayhi salaatu wassalaam te fami jullit bu ne noon nga war a mel waaw ndax foofu la al an falaax nekk mucc ak texe foofu la ne mooy nekk ci li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay li nga xam ne loolu la bëgg lool la gërëm seen baay gis nañ ko muy seydina abu bakrin siddiq aman na naasi ilayya bil maalihi wa nafsihi abu bakr aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam ki nga xam ne mooma gën a jariñ ci nit ñi ci alalam ak boppam mooy abu bakr radiyallahu anhu gis nañu ñaari doomam yi asma bint abi bakrin moom mi nga xam ne moo leen defaraloon ëmb boo bële muy li ñu waroon a yóbbu seen provision ci gàddaay gi euh, ba dagg ñaari sërëm yoo yële ñu ko doon woowe kon yim doon dëgërloo zaatu nitaqayn comme ni nga xam ne la ñëwee ci yeneen riwaaye waxoon naa la ko riwaaye biñ nekk nii zaatu nitaaqi la waxoon imaam al buxaari ci kanam xadiis bi ñuy gis ni ci kitaabu manaaqibul ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum ci xadiis yi ci topp daanaka ñaar wala ñetti xadiis ci kanam wala ñeent eh, soloona fa xadiis boo xam ne ci sayyidatuna asmaa la ko jële radiyallahu anha wa ardaaha moom mu ne sanaatu sufratan linnabiyi sallallahu alayhi wasallam wa abi bakrin xiina araada almadina fa qultu li abi maa ajidu shay'an arbatuhu illa nitaaqi qaala fa shuqii fa fa'altu fa summiitu daatu nitaaqay imaam al buxaari raximahullah mu soloo ko jële ci sayyidatina asma bint abi bakrin radiyallahu taala an il jamii mu ne defaral naa ab ëmb yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak sama ak abu bakri di sama baay radiyallahu anhu ba ñu bëggee dem gàddaayi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wasalaam nee na ma ne nag bi ma ko defaree wax naa la am na ci boroom xam-xamu siira yi yu ne ci der la woon mu ne bi ma ko defaree fa qultu li abi ma ne sama baay di abu bakr ne ko laa maa ajidu shay'an arbutuhu illa nitaaqi ne ko kat bàyyi man kat trouvé wu ma gisuma loo xam ne moom laay takke sama ëmb ëmb yi ma leen defal ëmb bi ma leen defal ngir ngeen seen yóbbal awma lu ma ko takke lu dul sama lii may dëgërloo sama ndigg li di ko ci takk nee na baayam ne ko seydna abu bakrin radiyallahu anhuma ne ko fa suqiihi ne ko dagg ko jëlal li ngay dagar li ngay dëgërloo di ko takk sa ndigg xotti ko dagg ci fa faal nee ma def ko fa summiitu ñu dal di may tuddee zaatu nitaqay ndax da koo defoon ñaar kon gisoon nañu kooku li mu jëf waxoon naa la nag yemul fii dinañ ci ñëw léegi surtout ci riwaayu imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala waaye ki ci teg woon muy abdullah ibn abi bakri nekkoon jeune bu ndaw waaye laata loolu gisoon nañu waa kër abu bakrin radiyallahu anhuma anhum wa ardaahum di as-sayyidatu asma ak as-sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko wax di wax baayam ne ko jot na ndigal ci boroomam ngir gàddaay bam leen ne génneel ki ci kër ñi ci kër gi mu ne ñii sama ñaari doom yu jigéen lañu sa waa kër lañu ndax yar bi lislaam di def ci doomu aadama keneen ki ci tegu di abdullah ibn abi bakrin moo fa doon fanaan comme ni ñu ko waxe léegi mu des keneen te lañu yemoon ci jataay bii bii weesu kon buñ ñëwaatee ci suñu xadiis bi ñu newoon ba léegi di fàttale càllale seydina muhammad ibn ismail al buxaari rahimahullah waxoon nañ la mu ngi ko génne xadiis bi ci kitaabu manaqibul ansaar ci téere bi wax ci jaloorey lansaar yi radiyallahu anhum bunt bi nga xam ne moom la def moom seydna abu euh, albuxaari hijratu nabii sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabihi ila al madina bunt bi nga xam ne moom la def ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak saxaabaami ridwaanullaahi alayhim ilal madina jëm madinatul munawwara imaam al buxaari dane woon raximahullah xaddasanaa yaxya bnu bukayrin mu ne nettali nañu yaxya bnu bukayr qaala mu ne xaddasanaa allaysu allaysu bnu saad moo ko nettali raxmatullaahi ala aljamii an uqaylin mu jële ci uqayl qaala mu ne ibnu shihaab ibnu shihaab abu bakr ibnu shihaab rahmatullah alayhi fa axbarani Urwa mu ne Urwa ibnu Zubayr di doomi al-Awwam radiyallahu ta'ala an al-jami' moo ko nettali anna Aisha tak tamtam moom Urwa di sittatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha zawja an di soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaalat moo ne ñun nag kon ci wax ji muy wax moom yaay Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha ginnaaw bi ñu ñu waxee rulu Abdullah ibn Abi Bakr mi doon fanaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem Quraysh yéen doog ñoom amul benn information buñ fay wax lu dul mën di waat ñu continuer mu ne wa yar'a alayhima Aamir ibn Fuhayra mawla Abi Bakr minhatan min ghanamin fa yurixaha calayhima xiina tadhabu saacatu min alcishaa fa yabiitaani fi rislin wa huwa labanu minxatihima wa radiifihima xataa yanceqa biha caamiru bnu fuhayra bi galas yafcalu daalika fi kulli laylatin min tilka layaali salaas kon mu ne caamiru bnu fuhayra nekkoon ki nga xam ne seydna abu bakrin radiyallahu moo ko goreeloon moom lu doon rólal noonu lañ ko gën a xame noonu la tudd mooy amir ibnu ak at-taymi nekkoon kon comme li mu wax mawla abi bakrin siddiq seydna abu bakrin radiallahu moo ko goreeloon moom nag dafa bokk ci ñi tuddoon nañu ko bi ñuy wax ñi njëkk a dugg ci lislaam dañ ne woon moom tarjumaam dañuy bàyyi ba hijra ba suñu boroom subhaanahu wa defal nañu ko walillahi alhamdu wal minna bokk ci ñi njëkkoon dugg ci lislaam moom seydina Aamir ibn Fuhayra at-Taymi dañ ko doon mbugal nag mbugal yu tar kuffaaru Quraysh ni mbugal yu tara tara tara tara tar lañ ko doon teg ba moo tax moom seydina Aamir bi seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne moo ko jëndoon Euh, comme li nga xam ne noonu la yaa Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha wax mu ne euh, ci xadiis boo xam ne imaam al Buxaari moo ko soloo ci kitaabul Maghaazi bi muy nettali mu ne moom yaay Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha fa kaana aamiru bnu fuhayra gulaaman li abdillahi bnu tufayl ibn saxbara abu axu aisha li ummiha mu ne aamir ibn fuhayra dafa nekkoon ab booy mooy liñ naan kuy liggéeyal mooy booy buy liggéeyal koo xam ne sangam wala ku lay liggéeyal ñu naan kii mooy sama booy bu dee jigéen ñu naan bon bon Euh, mu ne moom dafa nekkoon booy la woon ki ko moomoon moo doon Abdullah ibn Tufayl ibn Saxbara nekkoon mbokku yaay Aïsha radiyallahu ta'ala anha ci yaay eh, bi ñu doon gis nisaa'un hawla rasul gisoon nañu radiyallahu ta'ala alayhi salaatu wassalaam wa ta'ala anhunna gisoon nañu Ah, bi ñuy gis Umm Ruumaan waxoon nañ ne moom cosaanoowul woon fan madi euh, Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ndax at-Tufayl ibn Abdullah ibn Saxbara Abdullah ibn Saxbara xam nga yaay Aisha radiyallahu anha dane moom dafa nekkoon booyu abdullah ibn tufayl ibn saxbara ak tufayl ibn abdullah ibn saxbara moom ci waa asd la bokkoon ci asd asdi la moom ci la bokkoon yaayam nag ki baayam mooy abdullah ibn saxbara moom moo nekkoon boroom kër ummu ruumaan di yaayu yaa aisha radiyallahu anha lii mooy avant Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu di denc Umm Ruumaan dafa amoon alliance ak Abdullah sax Sahbara mi nga xamante ne nii moo nekkoon euh, ki nga xam ne moom moo nekkoon boroom këru Umm Ruumaan bi nga xam ne nag ci lañ ñëw Makka mooy Abdullah ibn Sahbara daal di ñëw Makka ànd ak soxnaam di ak euh, Umm Ruumaan ñu dugg ci am alliance ak seydna abu bakr ibn as-siddiq radiyallahu anhu waaye doomam ji amoon na tamit doom ju tuddoon ak tufayl boo xam ne abdullah ibn saxbara ak ummu ruumaan ñoo ko juróon ñu àndoon ñoom ñépp ñëwoon mag waaye biñ ñëwee foofu moom di ibn abdullah ibn saxbara dafa génn àddina bi mu génnee àddina bàyyi fa kon njaboot ju sew muy Umm Ruumaan ak doomam di ak Tufayl ibn Abdillah ibn Saxbar Seydina Abu Bakr nag radiyallahu daal di takk soxnaam si nga xam ne moom la fi bàyyi bi mu génnee àddina muy Umm Ruumaan ci la amee doom ak moom di am ci ñaari doom muy Abdurrahmaan ak Aïsha yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon dañuy gis ne ak Tufayl mi nga xam ne moom moom moomoon kan Aamir ibn euh, Fuhayra moom dafa nekkoon lan moom frère yaay Aïcha la woon ci yaay mooy ñoo bokkoon benn yaay Ummu Ruumaan bàyyi lañ bokk lool Ummu Ruumaan moo leen juróon sauf que ak Tufayl moom baayam moo doon Abdallah ibn Saxbara euh, yaay Aïcha moom baayam mooy Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anil jami Seydina Abu Bakr nag dafa jënd dafa jënd comme ni nga xam ne noonu la ad dimyaat yi wax rahimahullah dane imaam Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dafa jënd Aamir ibn Fuhayra jënd ko ci at Tufayl loolu moo tax bi mu ko jëndee mu nekkoon nga am mu jënd ko après daal di koy libeere bokkoon nag ñi nga xam ne waa Makka dañ leen doon teg xeeti mbugal yu tara tara tar ndax bi nga xam ne ci lañu dugg ci diine ji moom kon Amir ibn Fuhayra noonu la ne woon biir Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman Seydina Abu Bakr kon jënd ko euh, mu koy liggéeyal foofale di koy yoral ay gàttam ay xaram ak yi nga xam ne mooy bahaimul euh, euh, euh, di kii yi xanam yi di ko sàmmal muy ay gàttam looloo tax yaa Aysha radiyallahu taala mu ne wa yara alayhima léegi nag bi gàddaay gi amee moom comme que looloo doon métiem da mooy sàmm la woon doon sàmmal Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xam ne nag ci lañu jóge ci gaar bi ci seen bi ci gàddaay gi jóge kër Seydina Abu Bakr yonent bi alayhi salaatu ak àndandoom bi radiyallahu anhu ñu ñëw ci jabalu Sawr ci grotte boobu nekk ci montagne Sawr léegi bokk na ci plan yi nga xam ne moom lañ tëral moom ak alayhi salaatu wasalaam ak ànd doom bi mooy ne lii lépp lu ñu tëral naa bul foog ne dañu ñëw rek di ko def loolu mooy ne le fait que Abdullah ibn Abi Bakr di ñëw di fanaan ak ñoom di delluwaat di dem di di espionner waa Quraysh ñëw di leen waxaat bu guddee bu fajaree mu gaaw dem ak le fait dañuy nekk ci xaar bi trois jours loolu lépp ay plan la loo xam ne euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam yu mu tegoon la Amir ibn Fuhayra bi moom nag da sàmm bu ñëwee day ñëw ci grotte bi bu guddee jotee bu timis gi bu jant biy dugg mu daldi indil foofu gàtt gi ci grotte bi noonu buñ ko gisee lu ñuy wax lee de sàmmkat la rek comme ni ko sàmmkat yi yàgg defe di nekk ci àll bi di yor seeni gétt di fanaan ak ñoom foofu mu ne fa yurihaha alayhima xiina tadhabu saa'atun min al-isha te moom du ko doon def daanaka après gée la ko doon def mooy bu guddee nga xam ne benn soupçon am ne kon grotte bi montagne bi ñi ñuy seeta ngi fi bu ko defee nag moom lan la fa doon jariñ le fait mu ñëw foofu indi fa gàtt gi mu ne fa yabitaani fi rislin wa huwa labanu minhatihima wa radifihima loolu nag da ko doon def ngir bu newee foofu di leen rattal ñoom alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi di sangam moom Aamir di seydna Abu Bakrin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma daal di leen rattal ci soow moomu nga xamante ne nii ci lañ doon lekk di ci naan di ci ndax soow day téye ni loolu lañ doon naan ngir mu rattal leen mu ne foofu la yem mu ne déedéet mu ne moom xatta yan'iqa biha Aamir ibn Fuhayra bi Galas fa la doon nekk fa la doon fanaanal gétt bi après géey la fa doon ñëw ci buntu grotte bi nekk foofu ak xar yeeg ba yéeg yooyu bu fa lay nekk ba Galas mooy bu fajar gi laata fajar gi di xar buy xar noonu njël bu Abdullah ibn abi bakri mi ñëwoon fanaan ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak baayam ci grotte bi buy génn di dellu Makka moom nag mu daldi moom Abdullah way jiitu Amir topp ci ginnaaw radiyallahu anil jamii yoraale gàtt gi di leen dàq bu ko defee trace yu tariku Abdullah ibn Abi Bakr kii jur gi bu ci jaaree xar yeeg bëy yi buñ ci jéggee kenn dootul trouver trace yooyu waaw akbar darsun fi tawakkuli ala allah gis nga hijra yonent bi aleyhi salaatu wassalaam leçon la ci wàkkirlu ci yàlla waaye aka neexoon gaa yi nga xam ne dañuy wootewu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lañuy roy ñooy sëriñ kon dootuñu def dara wala tollu ma fenn sax waaye man du ma def benn effort ngir man yi ma bëgg ma ciy nekk al axdu bil asbaab yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla mënoon na ko indil al mu yéeg dem Madina comme ni ko yóbbu woon Jérusalem waaye defu ko xoolal ma plan yu réer làqat fajar jo euh, ci bëccëg gi bi ko Seydina Jibril nee bul fanaan mu takk boppam dugg foofu ci Makkatal Mukarrama daldi nekk foofu jóge këram dem kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ci njolloor dem wax ko li xew jógewaat fa dem ci seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu wax ko mu fanaan néegam jóge fa dem kër seydna abu bakrin guddi ñu daal jaar ci buntub sarale buntub sarale lañ jaar ci buntub ginnaaw ba dem ci xaar bi neewu la non non man daal damay génn jaar fii yàlla dina muur seeni bët ba duñu ma gis loolu ba nu ko wax déedéet mooy ne fi ñépp jaar bi ñuy dem hijra noonu la def alayhi salaatu wassalaam moom moo doon modèle bi ñépp doon suivre nit boo bëggee dara dangay def liy waral nga am al axdu bil asbaab yooyu dinañ ci gine dikk insha allah kon Aamir ibn Fuhayra day topp ci ginnaaw Abdullah ibn Abi Bakr bu jël jotee buy dem mu dàq jur ji ñu topp ci ginnaawam ba trace yu mu bàyyi tànkam ndax Quraysh comme ni ñuy gisee ci léegi nii après insha allah bu dee xaj na fi ba léegi waxaguñ ñoom yan plan fii ñu ngi wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak àndandoom bi radiyallahu taala nan lañ def ba dem foofu à instant bi Quraysh toogul di nelaw ñoom teg nañ seeni plan tamit yooyu ñooy yan yooyu dinañ ko gis insha allah waaye Seydina Amir ibn Fuhayra kon mu ne day dàq gëléem yi euh, euh, jur ji ñu daldi topp ci ginnaawu Abdullah ibn Abi Bakrin noonu la doon def mu ne yaf'alu dhalika da doon def loolu fii kulli laylatin min tilka al-layali ñetti guddi yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak àndandoom bi radiyallahu taala anhu passé ci grotte bi trois jours yooyu yépp guddi yooyu yépp nii la doon doxal moom Seydina Amir ibnu Fuhayra radiyallahu taala anhu wa arda moom nag Seydina Amir ibnu Fuhayra di gàddaay gi amee gàddaay na dem yone kër daarul hijra di këru gàddaay gi di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ba mu fa demee nag gàddaay yi moom euh, feebar bi nga xam ne moo doon dal ku ñi nga xam ne originaire wuñ woon foofu la di madinatul munawwara moom da ko daloon muy feebaru léegi boroom xam-xam yi eh, dañ naan mooy malaria mooy ngelaw loolu doon dugg képp koo xam ne nekku fa woon man nga fa jële feebar yoo xam ne boo mayul fa ngay génne àddina te gisoon nañ ko ci waajuru yonent bi alayhi salaatu wassalaam di abdallah ak amina eh, waaliday rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon loolu moo ko fa daloon te du moom rek la daloon comme ni yaay Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaha wax ci xadiis boo xamante ne ni imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo na ko noon imaam an ak imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhim mu ne ñoom bi ñu àggee ci biir xadiis bu madina ishtaka asxaabu nabii sallallahu alayhi wa sallam minhum abu bakrin wa bilaalun wa aamiru bnu fuhayra moom yaa Aïsha radiyallahu anha mu ne bi nga xamante ne nii ci la euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak àndandoo bi lamma qadima al madina ba ñu ànd àggee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne ishtaka dafa wopp dafa tawat asxaabu nabi muy e, mbokk yonent bi mooy kii àndandoo woon yi saxaabaan yi nga xam ni ñoo jóge Makka ñoom dañu commencé e, feebar ba di leen dugg ndax originaire uñ dëkk bi moo tax changement climatique loolu ñu bàyyi xam nañu ko léeg-léeg bokk na ci li indi feebar mooy nga changer climat wala nga jekki changement bu brutal am ñu jëli la fenn yóbbu la fenn kàccoori tubaab yi noonu lañ doon def di ba ñëwee fële ca Afrique temps colonie sëriñ bu leen sonal wala politicien bu leen sonal ñu bëgg laa éliminer ni niñ defoon ay ñoom euh, Samori ay ñoom Sëriñ Tuubaa rahmatullah alayhi alal jami ñoom niñ doon def mooy ne dañ lay yóbbu beneen dëkk ndax xam na dëkk boo xam ne c'est totalement opposé ak climat bi xew fii nii fii nii biir Sénégal gii boobu ko defee ñu bari li leen doon rey sax mooy feebar yañ fay contracté foo xam ne dëkk yu mel ni Gabon yu mel noonu bari humidité te yow fa nga dëkkoon presque ñetti weer yi bu tawee ba taw ci lay yem sec ñu yóbbu la foo xam ne presque neuf mois sur douze wala douze mois sur douze lay taw tooy xet boobu mooy feebar yu bari duñ ko fa jële boobu yàlla dogalee boo mooy fa ngay bàyyi sa bakkan ñoom nag bi ñu àggee ñii dañu fee wopp mu ne minhum bokk na ci ñooñu feebaroon abu bakrin seydna abu bakr radiallahu taala an wa bi bilaalun ak seydna bilaalun rabaax mu ne wa Aamir ibn Fuhayra ak Aamir ibn Fuhayra ñoom ñi bokkoon nañ ci ñi nga xam ne dañoo feebaroon li leen daloon nag mooy alxuma wa kaana Aamir ibn Humayr euh, ibn Fuhayra moom li ko daloon li leen daloon mooy alxuma mooy sibiru gu metti moo leen doon dal ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisee lool mu ñaan ne yàlla yàlla na ko génne wopp gi nekk biir Madina ne yàlla soppuloo soppal ma soppuloo ma samay soppuloo wal samay àndandoo comme ni ñu soppewoon màkk ga ñu jóge wala lu ko gën sopp gu gën a jéggi dayo gi soppoon seen dëkk ba ñu jóge di Makkatal Mukarram ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba pare mu ñaan yàlla daal di toxal wopp googu yóbbu ko al Juhfa eh, ca àll ba ca biti ñaan googu suñu boroom nangul ndawam bi alayhi salaatu wassalaam nu mu gën a ñoom ñu wér ba moo tax gis nga après ñoom ñépp daanaka saxaaba yu jógewoon màkk madinatul munawwara ñi ci bari foofu lañu des delluwaatuñ ak boo ci boolee lañ la waxoon ci wàllu hijra boo jógee fa nga jóge woon ak yooyu bi ñuy wax ci ahkaamul hijra moom seydina amir ibn fuhayra eh, bokk na ci ñi nga xamante ne nii moom nag bi mu nee madinatul munawwara kon gàddaay si eh, bi nga xam ne ci la mu ngi génn àddina woom ci Bi'ru Ma'una Bi'ru Ma'una gisoon nañ bi ñuy def tarjuma al-Mundhir ibn Amr radiyallahu ta'ala waxoon nañ ci bokk ci bu ñuy gis maghazi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam di xeexu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina awa tamit ak yi nga xam ne moom la doon yónnee dinañ ko gis insha allah gin koo yaatal waxoon nañ ko bi ñuy gis tarjama euh, al Munzir ibn Amr boobu anhu wa arda moom foofu la génne woon àddina ñoom lañ doon woowe al qurra nga xam ne ba Maalik di mulaa'ibul asinna di Aamir ibn Maalik daal di ñëwoon ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi alei salaatu salaam proposé ko l'islam dugg ci nanguwul waaye rafetlu ko ne ko li ma gis mooy euh, li may woor de lu baax la lu rafet la euh, li ma gis mooy dama bëgg nga yónni ci sa saxaaba yi tànn ci ñoo xam ne ñoom nga yow ni Najd di est ci Hijaz bu ko defee wàllu penku Hijaz euh, bu ko defee Eh, eh, eh, amaana dinañ tuub yonent bi alayhi salaatu wasallam réticent woon na waaye bu convaincre ko bañ demee al-Mundhir ibn Amr ñoom Haram ibn Milhan di nijaayu Seydina Anas ibn Malik di frère Umm Sulaym ibn bint Milhan ñooñu ba ñu demee di nga xam na ñu bari lañu woon am na riwaay yu ne quarante am yu wax lépp loolu bi ñu demee foofu ñoom la kàccoor ba di amir ibnu tufayl daldi woon rey defoon leen benn embuscade ba Haraam ibn Milhan ñëwee di wax li leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni ñu mu daldi def siiñ kenn ñu daldi mu daldi koy rey féete bu ginnaaw rey ko mu ne fustu wa rabbil kaaba texe naa waat naa ko ci boroom kàmba gi ci lañu reyaale woon e, Amir ibn Fuhayra mii ndax ci ñoom la bokkoon nga xam ne ñoom liñ leen xame woon mooy xëy di liggéey taxani bu ñu ñëwee lu ñu am ci loolu lenn li moom lañuy taal guddi di ci jàng alxuraan nga xam ne loolu lañ doon def di dimbali nit ñi jàngkatu alxuraan yu mag lañ woon ñu leen doon woowe alqurra ñoom nag bi ñëwee foofu fa lañ leen ray ray leen ñoom ñépp daanaka bam des ki ci rëccoon di euh, ad-Damri rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu Eh, moom lañu imaam al Buxaari rahimahullah di nettali génnuk àddina Aamir ibn Fuhayra eh, mu ne ci bidu Mauna foofule mu jële ko ci Hisham ci yoonu Hisham ibn Urwa di Hisham di doomi Urwa ibn Zubayr radiyallahu taala anhuma wa anhu anil eh, jamii moom Urwa mu ne Euh, Hisham boog mu ne axbarani nettali na ma abi di sama baay baayam mooy kan mooy Urwa radiyallahu taala anil jamii mu ne lamma qutila alladhina bi bi'ri ma'una wa usira amru bnu umayyata ad-damri qaala lahu aamiru bnu tufayl man haadha fa ashaara ila qatil mu ne moom ila aaxiril xadiis mu ne mooy euh, euh, kan Urwatu ibn Zubayr rahimahullah dañuy gis ne mursal la ndax ci Urwa yem mooy tuddul saxaaba bi nekk diggante moom ak moom mu ne te loolu la imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne wassawaabu ma waqaa fi saxiix que ne mursal la nettali bii nii ndax imaam al Buxaari indiwul euh, euh, ba après Urwa kan moo ko wax kooku mooy dañ ko sute Urwa ibn Zubayr rahimahullah mu ne lamma qutila bi nga xamante ci lañu rey ñi ñu reyoon ci bi'r ma'una mu ne wa usira ñu daldi jàpp prisonnier Amr ibn Umayya ad-Damri di sayyidina Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu anhu qaala lahu loolu waxoon nañ ko biñ doon gis tarjama almun euh, al-Mundhir ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu loolu waxoon nañ ko kon jarul ñuy ñëwaat nan la def moom biñ leen rayee ba kenn rek daal di ci ñu daal di am kuñ fay jàpp te li ko muccaloon mooy ne al mal'unu di Amir ibn Tufayl dana ko yow gis nga budul woon bi ko laajee foo bokk ak yooyu ba xam ki mu doon mu ne ko bu yow budul woon fekk yaayam moom yaayu Amr ibn Umayya Damri dafa mas a defal ba mu nekkee gone dafa dimbali woon Amir ibn Tufayl mu ne ko budul woon loolu dama lay exécuter comme ni nga xam ne noonu laa exécuter ñi ci des dinaa la rey rey bu ñaaw yow euh, mii Euh, euh, euh, Amr ibn Umayya ad-Damri léegi moo tax mu ne wa usira ñu daal di jàpp prisonnier kan Amr ibn Umayya ad-Damri bi ñu ko defee prisonnier moom lan moo xew mu ne qaala lahu Amir ibn Tu Amir ibn Tufayl Amir ibn Tufayl ne ko ne prisonnier bi ne ko eh yow laay laaj man hada fekk massacré nañ rey ñu bari ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba ñu ngi niy tëdd seeni néew a ngiy tëdd ñu tëral seeni néew ñu tëral leen fiñ leen rey moom mu jàpp ko prisonnier ne ko man hada ci biir ñi ñu rey ci mbooloo mi néew yi mu ne ko kii kan mu joxoñ ci néew yi kenn ne ko kii kan bi mu ko waxee loolu mu ne ko moom Seydina Muawiya Amr ibn Muawiya Amr ibn Muawiya Amr ibn Muawiya Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne ko hada Amir ibn Fuhayra kii néew bii nga ma joxoon ci biir néew yi de mooy Amir ibn Fuhayra fa qaala ak tufayl ne ko amir ibn tufayl alayhi la'natullah ne ko laqad ra'aytuhu ba'dama qutil rufi'a ila as-samaa'i hatta inni la anzuru ila as-samaa'i baynahu wa bayna al-ard thumma wudi'a mu ne ko laqad ra'aytuhu dëgg-dëgg maa ngi man gis naa ko moom amir bii nga ma ne moom mooy kii mooy amiru kii génn àddina nii nga ne ma kii mooy Amir ibn Fuhayra man de gis naa ko bi nga xamante ne rey nañ ko bi ñu ko reyee ba pare rufi'a ila sama ñu yëkkati ko kii koo am noonu mu yëkkati ko ñu yëkkati ko mu gis mu yëkkati ko hatta inni ba na Amir ibn Tufayl la anzuru ila samaa'i baynahu wa bayna ard maa ngi xool ci asamaan si mu nekk diggante asamaan seeg suuf Allahu akbar summa wudi'a ginnaaw gi ñu wàccewaat ko tegaat ko fii ba ma lay laaj naan la kii kan la loolu bokk ci karaamaam yi moom Aamir ibn Fuhayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye al-mal'un Aamir ibn Tufayl moom lool lool taxul mu tuuma ah. tuubul dafa dee ci kaw géléemam la dee loolu insha allah ñu ci gina ñëw ci Bi'r na buñ ci àggee insha allah kon bi ñu génnee àddina nag am na aaya yu wàccoon ci ñoom comme li imaam Anas ibn Malik waxoon këne dañ doon yàlla wàcce woon na ci ñoom alxuraan joo xam ne dañ ko doon jàng xatta nusiqa ba'd ginnaaw yi ñu daal di koy nasaxal daal di koy dindi kon moom noonu la génn àddina moom Seydina Amir ibn Fuhayra foofule ci Bi'r Ma'una ala yadi eh, Amir ibn Tufayl kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa mathwaahu kon yaa Aïsha radiyallahu taala anha ba léegi ci xadiisul hijra bi ginnaaw bi mu ñu waxee li nga xam ne moom la Aamir ibnu Aamir ibnu Fuhayra doon def ba léegi mu ñuy wax plan yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi radiyallahu taala anhu teg ginnaaw lool mu ne wastajara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin rajulan min bani diil wa huwa min bani abd ibn adi haadiyan xirritan qad xamasa xilfan fi aali al-aas ibn waa'il as-sahmi wa huwa ala diini kuffaari quraysh fa aminaahu fa aminaahu fa dafa'aa fa aminaahu fa dafaa ilayhi raaxilatayhima wa waacadaahu gaara sawrin bacda talaati layaal bi raaxilatayhima subha talaat ila aaxiri alxadiis kon mu ne yaa Aysha radiyallahu anha ba léegi ci riwaaya imaam ibn euh, Muhammad ibn Ismaayil al-Buxaari raximahullah bi ñu waxoon bi ñu newoon boobu ba léegi mu ne wastajara mu daldi luye service u kan moo luye rasulullah sallallahu alayhi wa wa abu bakr seydna abu yonent bi alayhi salaatu seydna abu bakr radiyallahu ñu daldi jël luye service u ab guide benn guide boo xam ne moo leen di guider pour yóbbu leen madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam allahu akbar xoolal ma loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam neewul ne non baal ma gide yàlla dina ma gide ah ah dañuy wàkkeerlu ci yàlla tegu ci yoon bi ya Abu Bakar radiyallahu anhu commerçant nga bu doon dem Sham yooyu yow xam nga yoon bi dañoo xool li spécialiste ci domaine bi ki nga ne moom spécialité la mu daal di koy teg foo ñu daal koy jël ngir mu daal leen guider ñu fay ko ngir mu jële leen Makka yóbbu leen Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam saa ku manul ku amul permis ak lu mu nekk sëriñ bi sëriñ bi bu leen ko bàyyi oto bi ñun sax euh, bokkul sax ci suñuy aada en tout cas li ñu xam sëriñ bi di dawal alhamdulilah euh, waaye mooy ne ak lu mu man dem mooy daal lu lu lu lu waay manul par exemple tamit tey buñ doon wax ci benn domaine boo xam ne kiy jàngale xamu ko dafa war a bàyyi toog ci suuf comme li boroom xam-xam ba rahmatullah alayhi defoon li jàngale xadiis la doon jàngale mais ñu ñëw ci point boo xam ne xadiis yi ban langue la arabe mu ñëw ci point boo xam ne affaire langue la woon ci biir taalibe yi bi sëriñ bi wax am koo xam ne euh, da mu leeralal ci sëriñ bi mais leeral boo xam ne ci point grammaire grammaire boo xam ne mais jéggi na dayu ak ci rhétorique la woon mais sëriñ bi lu ma ko wax dana ko ñun soxla nañu sa xam-xam bii dañu koo soxla dama xam jàppatuma tur bi ndax ah, dama ko gëj kii ah, yàgg na bi ma ko kiiwee euh, histoire bi moo tax jàppatuma turu kan exactement waaye muhaddisuun yi surtout ci ilmul xadiis lañ dañ koy nettali e, rahmatullah alayhi sëriñ bi ne ko ñun dañoo soxla sa kii bi sa lii nii ndeke ndeke kat taalibe bi moom bindoon na ci sax téere bu am solo mu ne ko nag loolu ngay ñëw jàngale ko toogal ci kaw ma toog ci suuf comme ñépp ñu déglu la nga def sa cours yaay def sa cours ci domaine bii ba mu kii ma nekk koo xamante ne nii man damay déglu nekk taalibi loolu ñépp dañ koo man ñaata gaa ñuy rëy rëylu fii xam nañ ni mën nañoo am jariñu ci xam-xamu diw waaye rus nañu faatoo ndax xas nañoo siiw ko ni ñoom boroom xam-xam lañ wala jàppale nañ leen loolu tamoos yàlla xam na kan mooy boroom xam-xam dëgg-dëgg loolu lépp nag rëy koy indi ak yée gaa yi buñ ma gisee dañ naan ndeke man fi ñu foogoon ne falaa àgg àggu fi loolu rëy koy indi waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom àndandoom bi radiyallahu anhu fastajara rasulullah wa abu bakrin rajulan min bani diil koo xam ne ci waa banu diil lañ bo la bokk ci waa banu diil wa huwa mu ne ta waa bani abd ibn adi dañu bokk dafa bokkoon ci waa bani abd ibn adi mu ne haadiyan xirriitan muy koo xam ne moo leen di guider service yi lan lañu luye ci moom moo leen di guider waaye nekk comme li riwaay bi wax li kii bi wax wal xirriitul maahiru bil hidaaya loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne imaam yi zuhri mudraj la mudraj mooy loo xam ne bokkul ci xadiis bi waaye boroom xam-xam bee ko ci moo ko ci boole lu bari nag day ñëw bari na lu ko imaam az-Zuhri rahimahullah di def mais c'est pour expliquer ab mot loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis ko début euh, révélation bi début révélation bi xadiis ba ñu jëkkoon ba ñu gisoon bu imaam al-Bukhari boobu rahimahullah bu yaay Aïcha ba léegi mu jógoo jaaroon ci yoonu imaam az-Zuhri bi loolu it defoon na ko fa boo fàttale ko dama lay bàyyi nga xalaat lan la woon léegi euh, mooy ne mudraj mooy ne comme fii nii hadith bi yaa sa waxul wal xirriitu almaahiru bil hidaaya loolu imaam az moo ko ci dugal ngir leeral lan mooy xirriit mooy dañ moom dane rek dañoo luye service u waajoo xam ne min bani diil bokk ci bani abd ibn adi haadiyan di ab gidd xirriitan ku muus imaam azuri ne wal xirriitu rahimahullah ki nga xam ne kooku nag almaahiru li muy tekki mooy koo xam ne dafa ñaw xam bil hidaaya ci guide un guide renommé chevronné et renommé waaye lu ne jox leen ko ñu ko yelloo waay bu ñu informatique xaw ma ci dara ko amee jël ndax ma ma ma man la jàpp ne may kii déedéet waaye na ko noonu tamit yow bu dee fiq rek nga xam ñuy wax xadiis nga bëgg cee wax ndax lan maa fi sëriñ bi déedéet ku nekk ak la nga xam te booy tànn tànnal ñi nga xam ne moom nga xam ñi nga xam ne ñoo spécialité spécialisé wu ci demoon boobu waaye tamit waa ji jullit la woon wala déet mu ne kooku boobu avant lool xad ramasa xad ramisa xilfan fi alil Aas ibn Wa'il as-Sahmi moom nag dafa amoon alliance ak al Aas ibn Wa'il as-Sahmi am nga ñoom buñ doon def loolu dañ doon jël seen loxo yi daal di koy dugal ci gët ci parfum pour euh, joxe ne euh, pour dëgëral seen alliance bi dañ doon jël comme ni ñu ko gisoon ci xilfal mutayyibiin dañuy jël dugal seen loxo ci biir gëtt gi léeg-léeg am na yoo xam ne tamit euh, ci deret lañ koy def ngir dëgëral wane ne ñoom seen alliance bi duñ ci tromper ki nga xam ne moom lañuy ñuy allié léegi kon waa ji aliyeew la woon can ci waa ci al-As ibn Wa'il waa kër al-As al al-As ibn di al-As kàccoor bu mag ba nga xamante ne ni bokkoon ci ñi ginoon metti ay mbugal ci waa kuffaaru Quraysh ni eh, mu ne wa huwa ala diini kuffaari Quraysh te moom muy gib bi moom ci diine waa Quraysh la bokkoon muy ci diine waa Quraysh moo yéeféer la woon nekkuloon jullit moo tax lool bokk na ci liñ ciy jànge këni yonent bi këni l'islam jullit man naa utiliser ñoo xam ne du ñu jullit ngir maslaxa boo xam ne masla moo xam maslaxa diiniya la wala dunyawiya moo xam loo xam ne pour àddinaam la wala pour diineem walla ñoom ñaar ñépp moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi sukk daldi euh, dimbali ko ci expérience ci xam-xamu koo xam ne kaana ala diini kuffaari Quraysh mu nekkoon ci diine yéefiru Makka yi loolu masala boobu siiw la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy al isti'ana bil kuffaar mooy di dimbali ci yéeféer yi ngir luy yéwénal sa diine wala sa àddina walla ñoom ñaar lii day wane ne mën naa nekk waaye nag dafa am ay frontières mooy ne duñ ne euh, baax na mooy ne il faut ñu xool kooku est-ce que du yàq du la yàqal dara moom bu ñëwee ci sa diineem déet xool suñu dëkk yi nga xam ne comme nañ waxo gisoon nañ ko fi sax bi nga xam ne ci lañuy gis euh, bi yonent bi alayhi salaatu wasallam jógee Taif dugg ci protection wu euh, al Mut'im Adi te bokkoon ci zu'ama Qurayshin wa kuffaaruha bokkoon ci kilifaay Quraysh yéeféer la moom moo ko moo mujjoon protéger ko ba ni mu dugg see Makkatal Mukarrama bi salaam zaadaha tashrifan wa takriman waxoon nañ ko foofu këne comme ñun ba tiwo kër Mawar saar ba tëbee tëf ndakaaru commencé am kartie yu commencé am problème am ndox comme ñu woowaa ay technicien tubaab ñu ñëw defar si ko yoo xam ne gëmuñu leen laa ci jublu du ñuy jullit loolu mën naa nekk loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëfam ji moo ci suñu tegtal waaye tamit comme foo man di nekk bu dee ne mbir mi ñoom ñoo ko mën a defar boobu nga ut moo tax it nekk fi wax ji nga xam ne gars yi moom loolu ko xamul moo koy wax mooy ne yéefér la yéefér la sànni ne moom kiiwul non lu nekk dañ koy jël li fa baax tey suñu rapport jullit ñeeg ñi dul jullit waru la nekk ci wàllu ay yéemu ndax ku ànd ak yàlla xaw ma loo yéemu man man ku ànd ak yàlla ba fa loolu yéemu la li yàlla def mais wafu wa fi mais xoolal sa bopp ni la yàlla tëggee ni la yàlla defare loolu yéemu la wa min ayatin fi samawati wal ard la romb waaye ñoom duñu ko faale insouciant inconscient ñaata aaya yu leen di wan qudratullah kattanu borom bi man-manam sañ-sañam càppaacoo leen nekk kennam ñu koy romb du leen yéem waaye bu ñu waxee o oh, ku kaana yéemu ba foog nañ ne manuñu leen a sax àgg ci we mooy ni jël fa la baax moom mii yonent bi alayhi salaatu wassalaam est-ce que euh, lan la def mais xam-xamam ci wàllu guide guidance guider ci yoon ciw yoon orientation yoon guider loolu la jël ci moom loolu noonu la soxla ci moom moom la ko defal ba ñu àgg fa njëm jullit bu ne noonu ngay def ak ki nga xam ne du jullit dooni yéeféer la rek nañ sànni déedéet yàlla moo def yàlla bindul ci àddina bi nii nii nii nit koo xam ne moom lépp mu bon cent pour cent bon non charron mahd téedéet mooy ne lu mu bon bon bon bon bon am na yu baax yu ne ci moom mais loolu bu dee dangaa soxla lu baax loolu bu ko privé sa bopp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax naa la sank neewul na Seydina Abu Bakar yow xam nga yoon wi commerçant nga dangay doon dem Sham nañ dem déedéet doyloowul loolu de mais dafa ut koo xam ne loolooy métier loolu l'homme du l'homme qu'il faut à la place qu'il faut noonu la ndax boo deful lool rek bokk na ci problème yu rëy yi dal suñu dëkk yi yi joxatuñ ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo waaye rek camaraderie ak affaire u neexanteeg sama mbokk la noonu la ñuy joxee poste yi moo taxit waruñu woon a euh, jaaxle bu dee suñu résultat nii la bone ku mënula taarub ordinateur nga teg ko biir Sonatel mu nekk fa ñuy defaree ci kooku kooku kooku kooku sëñ bi na fontu nit ñi ndax lan moom sama mbokk la népotisme gi loolooy bokk na ci problème yi tax duñu dem fet ndax les hommes qu'il qu'il faut teguñ leen ci place yi nga xam ne fan lañ leen war ku compétent wul kay même bu ñëwee balay fal ci lool ragalal yàlla ne ko man sëñ bi lii manuma ko lii nga may bëgg def loo manuma ko lum la yàqal dara la dul yàqal kon yonent bi alayhi wassalaam kon ñu jël ko waajooju ngir mu yóbbu leen moom nag nan la tuddoon ah, waajooju imaam ibn Isxaaq rahimahullah ci kiiwu imaam ibn hisham bi mooy ci siiratu ibn hisham bi dane ismuhu moom turam abdullah ibn urqud urqud urqud qaaf ak daal waaye ci riwaaya al amawi wala al umawi mu jële ko ci imaam ibn isxaaq dane ibnu urayqid urayqid Ah. waaye imaam Muusa ibn Uqba moom dane Urayqit Urayqit Urayqit pas Urayqid mais Urayqit te loolu mooy li gën a siiw comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax ne wa huwa ashhar mooy li nga xam ne moo gën a siiw Abdullah ibn Urayqit mooy Urayqit au lieu de Urayqid même bu dee riwaaye nag yu bari uray xidd la indi mais pas uray xidd mu ne lii mooy li gën a siiw ci boo demee ci imaam ibn saad ibn saad moom rahimahullah dane abdullah ibn uray xidd jële nañ tamit ci imaam maalik lu wuteeg loolu rahmatullahi alayhi kon noonu la tuddoon muy kooku nga xam ne moo leen doon yóbbu di abdullah ibnu urayqib te dafa bokkoon ci kuffaaru qurayshi ci diiney kuffaaru qurayshi ni mais ci waa banu diil la bokkoon moom euh, euh, euh, abdullah ibnu urayqib léegi am na laaj buñ laajoon ne waa yonent bi alayhi salaatu wasalaam seydna abu bakar bi ñuy dem ci xaar bi moom ana gëléem yi gëléem dañ yoroon anamu